farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lbaabi thaani fi rasaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di dawaa'i wa ba'di rasaa'il wa daawi hiqdaka bikurhihi kamaa takrahu tab'aka alqabiiha taghnamaa léegi nag kon gisoon nañ bi weesu sëriñ bi radiyallahu waxoon li maloon na la fi ay feebaru biir yuñ ne woon nag léegi nag ñëw nag ci nan nga koy faje bi mu ci mujjoon wax mooy alxeqdu waaw een eenaate waaw nga xam ne gis nga soxor eenaate bañaate sorewuñu <laughs> waaw mu ne nag waddaaw yi nanga nga faje xeq daka sa een gi nga amal nit ñu baax ñi bi kur yi ci bañ gi ngay bañ yow jikko ñu ñaaw jooju nekk ci yow fokk nga bañ lu bon li nekk ci yow ba pare waaw fekk yaa ngi koy rafetlu moom mënoo ko faj parce que da jàpp lu rafet man nga koy faje da ngay jàpp ne lii lu baax la alors que comme que nag yow mbir mi lii lu bon la danga koy bañ ba ba pare noonu ngay tàmbalee bañ mi waaw kamaa kem ni nga xam ne takrahu noonu ngay bañe tabaaka mooy yow ni nga mel alxabiixa gi nga xam ne baaxul mooy li baaxul ci yow naturellement noon nga mel ta baaxul am na jikko yoo xam ne yaa ko gin a xamal sa bopp mu ngi ci yow te xam nga ne baaxul waaw xam nga ne yow comme li waxoon rek dangaa gaaw a mer waaw ci loo xam ne amut njariñ waaw yow xam nga ne mu muñal kenn dara manoo ko toog sax la patience di discuter nit di ko déglu sax loolu amoo ko nga xam ne lii lépp du lu baax waaw te boo bëggee dara doo xool est-ce que intérêt keneen a ngi ci am déet est-ce que damay yàqal keneen sa yoon newu ci mu ne gis nga ni ngay bañee sa jikko yu yées yi nga xam ne moom nga xam naka noonu nee ngay bañee boo bëggee faj ak eenaalaate boo eenal nit ñi nit ñu baax ñi fokk nga bañ jikko joojee ci yow boo ko defee de tax na ma di nekk koo xam ne dangay koomu di nga woomu de waaw mu ne min hubbina nahaaka anhu allahu jal wa ahsinil fi'la liman lahu xasal waaw mooy min hubbi tabaakal qabiix xam nga ne ne fajal sa een gi ngay een nit ñu baax ñi nit ñi nga xam ne borom bee leen defal yiiw almuhtadi boobale borom bi gindi ko defal ko yiw nga bëgg loolu jóge fa ah comme al waajab waaja kiñaan iñaan ga waaye yow eenal nit ñu baax ñi waaw een <coughs> nit ñu baax ñi waaw de samp raayaak noonoo rek ngir ñoom contre ñoom wax na la faje ko lan comme ni ngay bañ na koy bañ comme ni ngay bañe sa jikko yu ñaaw yi nga yi nga ame comme min jikko ja nga xam comme min xubbi jikko ju ñaaw ja nga xam ne ci yaa ko comme di bim di bëgg di tukkee ca bëgg maanaxaaka anhu llahu jal di bëgg la nga xam ne yow borom bu màgg bi moo la ko tere waaw ah, moo la tere nga nekk koo xam ne doo muñal kenn waaw yaa lii ladina amanu sabiru wa sabiru la wax yow nangu woo muñal kenn lenn waaw jikko yu rafet yi muy wax yépp ci alquran daanaka yu bari nga ñàkk ko gis nga nag ni nga bañe sa tabax googu sa noonu nga xam ne noonu nga mel hein ci bëgg loo xam ne moom la borom bi xaraamal wala sa bakkan bi la yóbbu ci yoo xam ne yu xaraam la waaw borom bi xaraamal eh, ñàkk julli ci waxtu yow nga ñëw di ko def parce que dangaa bëgg di nelaw ba heure bu la neex dangaa bëgg di dox say affaire loolu ngay bëgg li la borom bi xaraamal ni nga koy bañe ci sa bopp ndax nit bu nitee day dem ba yenn yi day am remords waaw benn goût amer buy traversé ndax xam na ne moom ni mu nekk jaaduwul waaye léeg-léeg lan moo ko ciy dindi mooy problème bi looloo tax sëriñ bi di la wax ni ngay jaar waaw mu ne wa ahsinil fi'la liman lahu xasal te deel taaral di rafetal jëf jëme ko ci ki nga xamante ne nii moom nga eenal waaw ki nga sampal raayaw een kookee boo bëggee faj lool bokk na ci ginnaaw bi nga bañee jikko jooju ci yow comme ni nga bañee yeneen jikko yi nga am comme di bëgg yi yàlla tere yow nag deel def lu rafet jëme ci waajoo jële nga xam ne moom nga eenal waaw mu ne wad'u lahu bi dhahri aybin abada wanwi lahu aidan salahan la dararada mu ne wad'u bokk na ni nga koy faje non seulement di jëf lu baax waaw léeg-léeg bu dee affaire lekk la nga tibbal ko yóbbul ko wala nga ñëw jël sa alal jox ko wala sa jot mu am dara nga dem def lu rafet ci moom waaw ngir moom wad'u lahu te dee ko ñaanal bi dhahri ghaybin abada ci loo xam ne ci ginnaaw lu fàddu mooy ci loo xam ne kenn newu fa moom yëgu ko kenn moom yëgu ko waaw loolu mooy dhahru ghayb loo xam ne newu fa abada ba faw saa boo nekkee toog sa xel dem ci moom rek foo man di nekk nanga ko ñaanal yiw wan wi la huuta dee ko yéene ñeel ko waajoo jee nga eenal aydan ba léegi salaaxan yiw laa radaa dee ko yéene liiw kese mukk mu nekk torox tànge bugg ko yéene gis nga lii mu wax ni non mooy faj feebar yi mu la fi jot a wax xam nga euh, wax nga ma fi keroog ne ma maame ata man de daa am lu ma jaaxal sëriñ bi radiyallahu anhu tudd na fi ay feebar yoo xam ne da doon def di tudd feebar yi di indi lan mooy ñoom dëgg dëgg lan mooy seen définition nan lañ leen di xame ba pare mu indi yi nga xam ne moom lañ koy faje waxoon nga mel ma nag ba mu waxee alxasadu hein boobu wax na lan la doon bi nga xamante ne nii ci la wax li nga xamante ne mooy alxiqdu wax na li mu doon waaye waxul nan lañ koy faje te waxul alxasadu nan lañ koy faje alxichu tamit bi mu ko waxee boobu it wax na mooy lan waaye waxul nan lañ koy faje léegi nag ma ne la woon xaaral bul yàkkamti mu ngi indi li koy faj gis nga lii muy wax nii non seulement mooy faj lan mooy faj kiñaan iñaan gi soxor soxor boo ko amee feebaru soxor lii muy wax da koy faj waaye feebaru eenalaate eenal ñu baax wala nit ko am dara nga sampal ko raa yow noono lii da koy faj waaye tricher ki nga xam ne da koy jéem a wor di ko nax waaw di jaay présenter marchandise mi loo xam ne yu baaxul yi ci ne waaw yooyu yëpp gis nga yii muy yox boo ko defee mooy yooyu yëpp lay faj voilà kon baax na waaw kon mu ngi noonu mooy lim ne wa daawi hiqdaka bi kur kurhihi kama noonu kese nga mënoon wax wa wi hasadaka bi kurhihi kama voilà fajal sa sa sa sa sa sa iñaan gi nga iñaan sa soxor gi nga soxor ci bañ loolu le ba pare ki nga iñaan nga koy def lu baax nga koy defal lu baax te di ko ñaanal boo fi ci ginnaawam loo xam ne yëwu ko hein ba pare di ko yéene yiiw waaye doo ko yéene lu lu lu lu torox tànge lii est-ce ko def lii mu ne la def ko ci wàllu boo ki ki xiqd muy een bu la dalee ki ku def lii ci wàllu iñaan du ki ñaan ak soxor du faju bañ a faju waaw waaye it kiy tricher pareil ki ngay nax bu dee nii nga ko jàppee lan nga koy doo ko mën a naxe doo ko nax ndax danga koy jàppe comme sa bopp waaw al mu'minu axul mu'min <laughs> waaw laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li axiihi ma yuhibba li nafsihi yeneen nee na xadiis boobu boo ko jàppee mooy yépp ngay faj yi faj na yii yépp laa yu laa yu'minu du gëm dëgg dëgg dëgg ngëm aji ngëm yàlla gi xattaal ndere ba yuhibba muy soppal donguli axiihi mbokkam jullitam maa li nga xam ne moom moom moom la soppal boppam loolu la xam nga yow sa bopp soppaloo ko lu yées yéene sa bopp lu yées doo ko def kon nag xoolal rek sa bopp moo comme que mooy mir'atul mu'min way ngëm yàlla ji mooy sa seetu léegi yow loo bëggul boo xoolee seetu lépp lu gàkk ci yow du danga koy defaraat waaw kay sa mbokk nag noon ngay def danga koy laay biir di ko yéene lu yiw kese voilà kon mu ne dee ko ñaanal bi dahril ghaibi abada ba faw wan wi lahu aidan salahan la radaata dee ko yéene li nga xam ne mooy yiw waaye bu ko yéene ak toroxtaange akuk alkane kon nag ñu yem noon bii di ñëw ñu daal di jël li nga xamante ne nii mooy ba léegi continuer paj mi li sëriñ bi di joxe ci ay médicament ci ay paj nan la ñuy paje feebar yi fi lim aadana allahu minha wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin